لنا حبل من الأرض للسماء Iliyaas alayhi salaam Yaasin mooy baayam salaam boo toppee seenu càllale da dem ba ca Ibrahima alayhi salaam Iliyaas salaam yàlla mu ngi ko yónni ci xeetu Baalabak muy xeet woo xam ne ña nga dëkke woon ca Damas ca Siri xeet la wu daan jaamu xërëm wu ñu daan woowe baal Ilias alayhi salaam woo leen ci weetal yàlla ak dakkal xërëm ya ñu daan jaam waaye nitam ña lànk wéy ci weddi yàlla ak ci jaamu xërëm baad audu billahi min alsheytan irrajim id qaala li qawmihi alaa tattaquun atadcuuna baclan wa tadaruuna axsana alxaaliqin allaha rabbakum wa rabba aabaikum al awalin fàttalikul ba mu waxee aw nitam ne leen ndax du ngeen ragal yàlla ndax dangeen ngeen di woo baalu bàyyi yàlla miy gën ji kuy bind yàlla miy seen boroom te di boroomi seeni baay ki maamaat kàddu yooyu mbokk yi Ilyaasa alayhi salaam ba mu ko waxee aw xeetam lañu def mooy wër di ko tuumaal di wax ne la muy wax du dëgg wax nit ña ne aw soskat la wëlbatiku yamuñu ca di defi pexe ngir faat seenub yonent Ilyaasa alayhi salaam pexe ya mbokk ya ñu ne ca di ko waxtaane di ko tëgg ba mu dem bay waaj a sotti yàlla xamal yonentam Ilias alayhi salaam la aw xeetam doon nas ciy pexe jëme ci moom daal di koy jox ndigal ca mu génn dëkk ba ba Ilias alayhi salaam génnee ca dëkk ba dafa gàddaay dem ci aw xunt daal di fay làqu Kaab al Ahbar rahimahullah nee na Ilias alayhi salaam def na ca ma fukki ati yàlla di làqu buur ba nga xam ne moo jiite woon aw xeetam di buur bu jeng ak ña nga xamante ni ñoom la àndaloon doon nasi pexe ngir faat ko moom Ilyas alayhi salaam ginnaaw loolu yàlla sànq buur ba keneen wuutu ko bi loolu amee Ilyas alayhi salaam jot ndigal génn ca xunt ma mu ne woon dellu ca aw xeetam dem ca buur bu bees ba jébbal ko ay kàddu yu boroomam subhaanahu wa taala woo ko ci wéetal yàlla ak ci ragal yàlla buur ba gëm Ilyas alayhi salaam topp yàlla ak yonentam di ko wéetal ak di ko jaaw xeet wa yépp mbokk yi topp ci ginnaawam ba mu des lu yemook fukki junni ci ñoom muy dix fukki junni ñooñu mbokk yi ña ca ëpp ca ñoom ñoo ña doon fexe ngir rey Ilyas alayhi salaam ñoom ñépp lañu boole dal di rey Saïd ibnu Abdul Aziz rahimahullah nee na Ilyas alayhi salaam ba mu newee ca ma lépp lu mu daan soxla ngir di ko dundee yàlla ay njanaaw la daan yabal ñu di ko ko andil alquranul karim daf ñuy nettali ba auzu billahi min ashaytan irrajim fa kaddabuuhu fa innahum la muxdaruun illaa cibaadallahi almuxlasin wa tarakna calayhi fi alaaxirin salaamun cala ilyaasiin inna kadalika najzi almuxsinin innahu min cibaadina almuminin ñu weddi ko nu mbugal leen ba mu des jaami yàlla ya daan sellal nu bàyyi nit ña ñu mujj noonu di ko fàttaliku maanaam ñooñu nga xamante ni nii ñoom la ñu mbugal jàmm yal na nekk ci njabootug Ilias noonu la ñuy faye ñiy rafetal bokk na ca sunu jaam ñi gëm yàlla na yàlla defal ñu muñ gi ci Ilias alayhi te gërëmal ñu ko allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain مبشرين ومنذرين